alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wa samaaniin ba'dal mi'atayn baabu tahriimi ta'diibi binnaari fi kulli xayawaan hattal qamla wa naxwihaa walillaahil hamdu wal minna kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahil hamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre 282 doon wax euh, baabu nahyi an ta'dhibi al-'abdi wad-dabbati wal-mar'a wal-walad bighayri sababin shar'iyyin aw zaa'idin 'ala qadri adab walillahi al wal minna tey ba léegi al-kitaab kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ñu war a gis beneen buntu ba léegi ci wàllu woowu muy chapitre deux cent quatre-vingt-trois mu ne baabu buntu. tahrimi xaraamal at-ta'dhib mooy di mbugal nit di mbugale moo xam nit wala ay bàyyi ma wala ay njanaaw nga leen di mbugale lan bi naar mooy ci li nga xam ne mooy safara waaw mooy safara Allahu akbar Allahu akbar mooy nga jàpp leen di leen taale safara quoi waaw leen taal leen mu jeex waaw loolee fii kulli xayawaan loolu nag ki bépp bépp yépp bépp bépp bépp façon li nga xam ne mooy njaay àll nag ñoom ñépp doone bon bu dee bii moom baax na nañ ko taal bu dee mu ne ci lépp laa la wax waaw hatta al la waaw hatta li nga xam ne mooy la qamla la mooy xam yi <laughs> genre mooy kii ñoom comme comme punaise de lit yi <laughs> nga xam dañuy macc sa sa dañuy muucu sa deret ji waaw Allahu akbar ak pou yi tamit mooy ñoom péeñ am na yu bari lañ du benn qamla yi du comme euh, pour punaise de lii mooy matt ak yooyu nga xamante ni ñooy nekk ci ginnaawu fas yi ah tic yooyu di di di di seen deret yi fa koto fa seen neefare yi génn nga xam ne léeg-léeg dañ fay bari yow mi ma am fas léeg-léeg dee ko xoolal foofu di leen dindi sinon dinañ ko escanter waaw yooyu noonu nga xam ne nit ak bàyyi ma la ñuy ah. waaw am na yoo xam ne ci yaram wi la ñoomin fel façon yooyu yëpp ci lañu ak yi nga xam ne ci bopp ñoom téeñ ñoom puu ak yeneen ak yeneen yeneen yeneen yeneen waaw yooyu noonu lépp xattaa loolu mu ne la xattaa loolu waaw waaw akbar ak yi mel noonu lii lépp dañ koo xaraamal te nit ki waxuñ la lor gi muy def nga bàyyi ko noonu di ko <laughs> di ko yar muy gën a bari déedéet boobu man nga ak dararu yuzaal lor dañ koy jañ waaye nag kenn du ko jañe lakk voilà duñ ne moom diw sonal nañ na ay agresseurs yu bon ñu waaw léegi dañ leen di bàyyi bañ dajaloo fenn rek ñu daal di leen taal ñu jeex ah loolu noonu nga tere bi di duggaale ne déedéet lool nag ah bu ko kenn def loolu la imaam tudde bunt bi baabu tahrimi xaraamal waaw doo daa joxe àtte bi moom amul sax ay karaahiya ni ñi naan si non lu ñu xaraamal at ta'zib min naar bi mbugale li nga xam ne mooy sawara kon moo indi fi ñaari indiwul ay aaya ñaari xadiis la fi indi xadis mu njëkk mu mille cinq mille six cent neuf mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ba'athanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'thin faqaala in wajadtum fulaanan wa fulaanan lirajulayni min qurayshin sammaahumaa fa ahriquuhumaa binnaar summa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina aradna al-xuruuj inni kuntu amartukum an tuhriquu fulaanan wa fulaanan an tuhriquu fulaanan wa fulaanan wa inna an-naara laa yu'adhibu bihaa illa Allah fa in wajadtumuuhumaa faqtuluuhumaa rawaahul buxaari rahimahullahu taala voilà kon lii nii moom la al imaam al nawawi al daal indi mu ne hadis mille six cent neuf an abi hurayrata mu ngi jële ci saydina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu neena ba'athana lebal nañu waaw ndawal yàlla li sa sallallahu alayhi wa sallam benn sariya fii ba'thin ci ab sariya benn expédition fa qaala mu neñu jox ñooy instruction dem leen ida wajadtum wa fulana diw ak diw bu ngeen leen dajee bu ngeen leen gisee daj leen li rajulayni muy doon ñaari góor min Quraysh yoo xam ne ci waa si lañ bokkoon yoo xam ne sàmmaahuma bii nag avant ñuy ubbi Makka la woon tuddoon na leen moom yeneen saa salaam ne leen bu ngeen leen fekkee ñaar ñooñu bu ngeen leen dabee fa ahriquhuma bu ngeen tegee ci ñoom loxo na ngeen leen taal ñoom ñaar binnaari ci safara summa qaala ginnaaw gi nag yeneen saa salaam ba mu leen ko waxee laata ñuy dem. waaw mu ne leen nag xiina aradna al xuruj ba nga xam ne ci lañ pare ñun ñëm yónni woon don sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ngir ñu defi loole bañ naree dem nag mu ne inni kuntu man nekkoon naa amartukum digaloon naa leen am tuhriqu waaw ahraqa yuhriqu ngeen daal di taal lakk fulaanan diw wa fulaanan ak diw loolu digaloon naa la ko digaloon naa leen ko waaye wa inna naara waaye nag safara la yu'azibu biha kenn du ci mbugale illa allah ku dul moom mii boroom safara fa in wajadtumuhuma kon ñaar ñooñee ma leen waxoon bu ngeen leen dawee lakk leen bu ngeen leen dawee du ngeen def faqtuluhuma faat leen leen mais leen leen taal waaw akbar mu ne rawaahu soloona xadiis bi al Buxaari yu daal imaam al Buxaari rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo kaa solo ñu ne la al imaamu Ahmad sëriñam soloona ko woon na ko lu jiitu nag Abdullah na comme noonu bokk taalibam al imaam Abu Daawud ak taalibam daal imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii al imaam al-Bukhari yu ñaari bërëb la ko di mu ngi ko njëkk indi ci kitaabul jihaad wa siyar baabu tawdi'a indiwaat ko kitaabul jihaad wa siyar baabun laa yu'azzibu bi'azaabi laa yu'azzibu bi'azaabi laa yu'azzabu bi'azaabillah de suñ mbugalu mbugalu yàlla mooy safara rabbu naar comme hadis bi ci tegu moom mooy mbugale naar di mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne nettal nañu Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani génn at ne cent quarante-huit génn ne deux cent quarante rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Layth al-Layth mu ne netta al-Layth de al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri al-Faqih rahimahullah gane àddina 94 génn àddina 175 rahmatullah alayhi an Bukayrin mu jëloon ko ci Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashaj al-Qurashi Abu Abdillah ibn Abu Yusuf al-Madani rahimahullah al-Ashja'i mawlaahum ñenn ne Makhzumi la mawlaahum ñi ne Ashja'i la mawlaahum wallahu ta'ala a'lam génn àddina entre 120 ak cent vingt-huit loolu lépp ay wuute la wallahu taala aalam an Sulaymaan ibn Yasaar mu jële Sulaymaan ibn Yasaar mu jële ci Sulaymaan ibn Yasaar al-Hilaali Abu Ayyuub rahimahullahu taala mawla Maymuna zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam di moom mooy Sulaymaan frère Ataa la Ataa ibn Yasaar ak Abdul Malik Abdullah ñoom ñëpp nga xam ne ñoom ay frère lañu rahmatullahi alayhi gane àddina l'an vingt-quatre génn àddina li nga xam ne mooy la 94 am nay wute bu wa ñu wax ba 110 wallahu taala alam an abi hurayrata mu jële sayna abu hurayra al-hafiz ad-dawsi yu génn àddina la 59 ëpp lim solo ci nettali ci hadith yonent bi alayhi salaam radiyallahu anhu annahu qaala ba'athana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'thin fa qaala in wajadtum fulanan wa fulanan fa ahriquhuma bin-nar thumma qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiina aradna al-xuruuj inni amartukum an tuhriqu fulaanan wa fulaanan wa inna an-naara laa yu'azzibu bihaa illaa Allah fa in wajadtumuuhaa faqtuluuhumaa léegi nañ xool fu ñu ko njëkkee li kitaabul jihaad wa siyar ba léegi baabu tawhid taw at-tawdiya mu ne wa qaala ibnu Wahb foofu dafa daf ko taaliq hmm? imaamu Nasaa'i ak al imaam al Ismaa'iili ci eh, moom daal dinañ koy daal di eh, jokkale voilà. léegi foofu imaamul Bukhari parce que ibnu Wahb jotawu ko voilà muy Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum al-Misriyu gane àddina cent vingt cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept imaamul Bukhari cent quatre-vingt-quatorze la gane àddina kii gane kii génn àddina cent bi muy génn àddina imaamul Bukhari quatre-vingt-quatorze quinze seize dix-sept trois ans la mooy kon bu qaala qaala ibnu wa qaala ibnu wahbin loolu wax nañ la ñu ko jokkale qaala mu ne axbarani muy almisri rahimahullah mu ne axbarani rahimahullah amr muy amr ibn alxaaris ibn yaqub ibn abdillah al-ansaari al-misri rahimahullah gane àddina 92 génn àddina la 148 rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne an Bukayr gis nañ ko sànq an Sulaymaan ibn Yasaar an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala ba'athana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'thin wa qala lana ida laqitum foofu mu ne nii la leen ko wax ñuneen saa sam dana bal ne leen bu ngeen dajeek fulaana ndoo fulaana diw ak diw li rajulayni min qurayshin sammahuma ñaari góor yoo xam ne ci quraysh lañ bokkoon tuddoon na leen mu ne fa harriquhuma na ngeen leen taal binnaari ci safara qala thumma ataynahu nuwaddi'u hina aradna al-khuruj ba ñu bëggee génn nag ñu dem di ko tàggoog moom yeneen saa salaam Ah ngir ci lii mission bi mu ñu yëgal mu ñu digal fa qaala mu ne ñu nag inni kuntu amartukum digaloon naa leen an tuharriqu fulaanan wa fulaana ngeen daal di woon xaal diw diw ah, waaye safara nag kenn du ci bugalal ku dul yàlla fa idaa axadtumuuhuma mu ngeen leen ne ciix ñoom ñaar faqtuluuhuma na ngeen leen faat kon hadis bi nii la ñëwee léegi lan mooy lëkkaale mag suñu bunt bii di wax xaraamal gu ñu xaraam li nga xamante ne mooy mbugale ci safara mooy leer na mooy yeneen saa sallam digale woon dafa mujj na leen déedéet muy euh, atte boo xam ne laata ñu koy appliquer na leen déedéet ba pare wax leen lu tax waaw ne leen wa inna naara ndax safarakat laa yu'azzibu biha dee ku ko bugale di ci jaare illa dul yàlla voilà mooy yàlla kese moo am droit di bugale ci safara mais pas ay jaam bi bugale li nga xam ne mooy safara moo tax al imaam al xaafis ibn Hajar mu ne imaamul Buxaari rahimahullah ni mu tudde buntu bi baabun laa yu'azzabu bi'azaabillah mu ne haadaa battal xukma fi haadihi al mas'ala li wuduuhi daliilihaa inda mu ne dafa leeral fi imaamul Buxaari newul mooy ndax léeg-léeg day joxe ay tarjama tudde buntu yu boo xamante ne day xaw a bàyyi ne comme luy wane ne wuute am na ci mais bii daf ko leeral lu dax parce li mu leer dalilam li mu leer fi moom mu ne te lool mooy ila lam yata'ayyan wa mahallu ila lam yata'ayyan at-tahriq tariqan ila al-ghalaba ala al-kuffar haal al-harb mais loolu wuute la que loolu bërëbam mooy bu dee ne ràññeekuwul beneen yoon noot yéeféer yoo xamante ne dañoo sonal jullit ñi nag ba finalement ñoom amuñ dara duñ leen def lu dul loolu mais loolu noonu wuute la loolu boroom xam-xam yëpp d'accord ji am na yoon ne dañ ne même mooy li yoreen saa si wax day wane ne loolu moom daa xaraam waaw bugale lakk ay nit wala lakk yooyu moom daa xaram voilà moo tax kon loolu euh, mooy suñu lëkkaaleem ak lii wane loolu dafa xaram parce que yoneen saa saa nee na loolu boroom bi kese moo am droit daal di bugale nit ñi di safara euh, nga xam ne moom la leen dik ëllëg waaw naarullahi almuqada allati tattali'u al afida waaw innaha alayhim musada fii muqada fii amadin mumaddada voilà kon nag naarullahil muuqada safaraaw yàlla wa nga xam ne mu ngay tàkk di bér bëra allati bi nga xam ne tattali'u ala al afida waaw moom boo jor dugalee sa day sa sa sa sa sa kër yi lay njëkk attaqué innaha alayhim musada fi amadin mumaddada voilà loolu borom bi moo am droit mbugale li nga xamante ne mooy euh, euh, ci li nga xam ne mooy euh, loolee hadis bi nag ñoom imaamu Nasaa'i ñoom solo nañ ko ci yoonu imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi mais moom dafa dugal diggante euh, Sulaymaan ibn Yasaar ak Abu Hurayra dafa dugal Abu Ishaq ad-Dawsi waaye yooyu yëpp dëgër nañ ñaar yëpp mooy lool am na waaye dégg na ko intermédiaire jëlee na ko tamit ci li nga xam ne mooy ci moom directement di Sulaymaan jële na ko directement ci Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu léegi ñaar ñii. ñoo doon ñan <laughs> ginnaaw bi ñu gisee kaale bi loolu al imaam al xaafis na xajar mu ne fii dana ñaari góor lañ ci waa Quraysh waaw mu ne ci riwaaya imaam ibn Isxaaq bi dane euh, ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sariyatan ana fiha waaw al imaam euh, kii Abu Hurayra mu ne yoneen saa moo tax ba'atha mooy sariya mooy armée boo xam ne yoneen saa sallam mu ne imaam al boobu moom bu dee imaamu Tirmidhi euh, dane foofu ki ko jiite woon wa kaana amir as-sariyati al-mazkur Hamzatu ibn Amr al-Aslami muy Hamza bokkoon benn waaye bokkoon ci waa Aslam di Hamzatu ibn Amr du Hamzatu ibn Abdul Muttalib ah, boo wax tur bu xam rek ñu jàpp ne keew <laughs> ñoom al-Aslami yi du Qurayshi sax ci waa Aslam la bokkoon loolu mu ne al imaam Abu Dawud mu ngi ko solo ci yoonam euh, ci sanad boo xam ne bu wér la waaye foofu dana ila wajadtum boobu na ne bu leen yeneen saasam dana bu ngeen trouvé fulaanan waxu leen ñaari nit waaw dana leen diw waxu leen xam nga xadiis yi ñu nekk dana diw diw léegi nag euh, kon imaam al na xajar Hajar pour ñaar ñii ñooy ñii ñii yeneen saasa waxoon nañ leen def loolu ñooy ñan mu ne wa euh, nañ ko nag lii nii rawaynaa fi fawaa'id Ali ibn Harb an ibn Uyayna an ibn Abi Najiih mursalan mu ne loo xam ne ci imaam Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah moom mu jëla ko ci ibn Abi Najiih ci loo xam ne mooy eh, waxul saxaaba bi nekk diggante bi mu ne wa sammaahu tudd na ko ne Habbaar ibn al-Aswad Habbaar ibn al-Aswad la ci <laughs> Habbaar mujj na tuub radiyallahu anhu <laughs> mu ne ron na nag wa fi waqa fi riwayat ibn ishaq waaw mooy ñëw na ci li nga xamante ne nii euh, mooy riwaya al imam muhammad ibn ishaq mooy mel ni ibn yasar parce que bon euh, en fait xabaar <laughs> xabaar euh, nettawem bi gisoon nañ ko ci ci lu ci loo xamante ne lu lu gudd la hmm? gisoon nañ ko ci siira bi quoi ci lu ci lu gudd léegi euh, euh, imaam mu ne kon rot na ci riwaay boo xam ne ci imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi foofu dane foofu mu tudd ay nit mu tudd leeral waaw mu ne foofu dane ida wajadtum habbar ibn al aswad wa rajul alladhi sabaqa minhu ila zaynab ma sabaq fa harriquhuma bin naar mu ne deneen ne bu ngeen dajee bu ngeen demee ba gis habbar ibn al aswad ak waaja nga xam ne moo ko jiitoon ci zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi wasallam alayhim asalatu wassalam euh, ndax parce que noonu nan ngeen leen taal moolu mooy lan nan lañ defoon mooy bi nga xam ne parce que xam nga Abul As ibn Rabi' mi ne woon borom këru sax Sayyidatu Zaynab di doom ju mag bu yonent bi alayhi salaam moo ci ginoon a mage ci doomam yi dañ koo jàppoon benn sariya après bi ko saxaaba yi jàppee ñu indi ko fekk boobu yonent bi alayhi salaam nañ ne ko léegi yow li nga xamante ne nii moom laa pour ñu libeere la mooy boo demee dinañ la mën nañ la libérer léegi euh, mooy Abul As ibn Rabi' yeneen saa sam ko woon boo delloo dinañ la bàyyi dinañ la libérer mais boo demee sama doom ja Zaynab nag ma ko indil nag ma ko waajal nga indil ma ko fekk Makka la ne woon léegi nag ba mu ko waajalee ngir mu dem dem Medina ngir batal la waxoot xabaar mii nag daal di koy kar moom benn waay bu mu àndoo fa naxisa ba'irahuma léegi ba'iraha fa asqatat wa maridat min zalik fekk sayyidatu Zaynab daa daa daa ëmboon gaa kar ko niñ <laughs> def mooy gëléem gi <laughs> gëléem gi mu manoon waaw nga lay am xaw mooy loo xam ne gaaru mbaar ci kaw lañ koy teg mu ne woon ci biñ koy yóbbu noonu gaa yi kar ko nag daal di jam <laughs> mooy naxisa ñu daal di jam kii bi gëléem gi rek gëléem gi tëb bi gëléem gi tëbee rek ci la Sayyidatu Zaynab nag daal di ciy am benn chute léegi nag ci la am fausse couche nag ba pare feebar ci feebar bu metti <laughs> léegi nag ñoom loolu lañ lëgëyoon <laughs> muy nettali boo xam ne bu siiw la gisoon nañ ko ci siiram bi ñuy gis <laughs> may ñoom xabaar ay kàccoor la ñoon waaye wallaahi alhamdu wal minna moom mujjoon na tuub léegi nag lool lool nag lañ defoon moo taxoon nag yeneen saa sam digle woon ne leen ñoom ñii moom ak waajam àndaloon léegi moo tax mu ne wa qaala fi riwayati imam ibn ishaq wax na ci riwayat ne wa kaana naxisa bi zaynaba bint rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hiina xarajat min makka ñoom ñoo jamoon bi bi gëléem gi de tëb rek mu def chute ëmb amoon daal di ci yàqu ba pare mu feebar ci ba mu génnee Makka zaadahallahu tashrifan di dem Medina mu ne loolu waqad akhrajahu Sa'id ibn Mansur an ibn Uyayna an ibn Abi Najih waaw anna Habbar ibn al-Aswad asaba Zaynab bint Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi shay'in wa hiya fi khidriha fa asqatat voilà fa ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sariya fa qala in wajadtumuhu faj'aluhu bayna hazmatay hazmatay hatab thumma ash'ilu Ah fiihi naar thumma qaala inni la astahyi min allah la yanbaghi li ahadin an yu'adhiba bi adhabillah mu ne imam ibn Sa'd Sa'id ibn Mansour daal dinay solo jële ci Sufyan ibn Uyayna rahimahullah mu jële ci Ibn Abi Najih loolu it mooy kii la nu mu tudd mursal la parce que Ibn Abi Najih du saxaaba voilà mu ne Habbar ibn al-Aswad dafa moom moo mooy li ñu waxoon sànq rek bi Sayyidatu Zaynab radiyallahu naa doon gàddaay doon dem après nag euh, ci fekk ci hawdaj gi mooy fi nga xam ne dañ koy teg ci kaw gëléem gi léegi nag ci la dafi fausse couche nag yeneen saa salaam nag yi digaloon leen te xam nga loolu yàgg na mooy loolu xabaar defoon jamono jooju euh, xaw na yàgg tuuti ak jamono mooy Sayyidatu Zaynab bi mu gàddaay see ak bi Sayyidina Abu Hurayra mii nga xam ne moom dekk nag ci ñi ñu yónni woon loolu yàgg na voilà léegi yoneen saa salaam nag ne leen nag bu ngeen ko kiiwee na ngeen ko na moom euh, na ko teg ci ay matt daal di koy taal léegi ba après mu ne leen nag man sax am naa kersa ci borom bi jaaduwul kenn di buggale safaral kurul yàlla voilà kon nag euh, xabaar bi leer na mu des waa keneen ki nag al imaam al haafiz Hajar mu ne wa sabba ibnu Sakani fi riwaayatihi min tariiq ibn Ishaaq ar-rajul al-aaxar Naafi ibn Abd Naafi ibn Abd Qays wa bihi Jasam ibn Hisham mu ne Kanta ibn Ishaq daal dinay ibn Sakan rahimahullah daal dinay tudd nag ci riwaayam moom ni mu ko sorowee ci yoonu ibn Ishaq di Muhammad ibn Ishaq ba léegi boroom siira bi rahimahullah beneen waay bi mu ne kooku Naafi ibn Abd al-Qays ah, eh, ah, eh, Naafi Abd Qays la tuddoon mu ne te lii te Ibn Hisham mi nga xam ne moo def bon siratu Hisham Ibn Hisham bi ñor moo ko tëggat ah, moo Ibn Hisham al moom mu ci lii la dogu ne moom la keneen ki moom la voilà mu ne fii zawa fii zawaid as-sira mooy li ñu yokku ak tëggat ci sira Ibn Ishaq bi waaw <laughs> mu ne wax ak as-Suhayli al-imam as-Suhayli dëkkoon fii ci l'Andalousie rahimahullah al-Maliki moom daal dinay nettali an Musnad al-Bazzar jële ci Musnad al-Bazzar annahu Xaalid ibn Abd Qays te ne kooku ole Naafi' Xaalid la ibn Abd Qays mu ne nag imaam al-Hafiz mu ne fa la'allahu tasah tas tas tasahhafa alayhi mu ne damaa yaakaar ne tasahhafa alayhi mooy ne bon mooy dañoo jaawale entre Naafi' ñu def Xaalid ndax dañoo diru xam nga tomb boobu ñu ngi koy xëcce noonu nit mën na bind naa mu mel ni xaa ñu neen Xaalid mais Naafi' la waaw kon nag mu ngi noonee mu ne naka noonu la ko al imaam Ibn Bashkawal daal eh, cité tamit ci Musnad al Bazzaar mu ne al imaam Muhammad ibn Usmaan ibn Abi Shayba eh, daal na koy indi tamit ci li nga xamante ne nii mooy ci taarixam ci yoonu Ibn Lahi'a naka noonee imaam al-Haafiz bon Habbar moom dafa tuub après. <laughs> waaw waaw moo tax mu ne ci riwaa imam ibn abi najih mu ne falam tusibhu sariya wa ashabahu islam fa hajar mu ne moom sariya ba jotuñu ko waaye mujj na tuub daal di ba gàddaay après tudd li nga xam ne mooy nettaleem nan la tuube moom habbar radiyallahu anhu malgré lam defoon léegi euh, mu ne kanta ki nga xamante ne nii Euh, moom dund na axbaar tudd na ba jamonoy xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu anhu wa arda mu ne keneen ki kanta keneen ki nag muy Naafi' mu ne man nag moom Ibn Abd Qays man jotewuma ke moom mujj na tuub amaana dafa faatu laata muy tuub wala en tout cas awma ci moom benn information que ci saxaaba yi la bokkoon amaana daa faatu laata muy tuub laata euh, ak tuub di ko dikkal kon nag mu ngi noonee kon gis nañu hadis bi kon loolu ñaar ñooñu ñooñu la woon wallahu taala alam kon gis nañ ne hadis de toute façon day tere loolu moo tax imaamul léegi nag masala yi jëm ci wàllu yooyu mu ne euh, de toute façon leer na ci hadis mu ne loolu dañ koy tere waaw moo tax hadis ibn Mas'ud bii ñëw loolu la wax ah, la yanbaghi an yu'adhiba bin-naari illa rabbu naar yeneen saa sam ne amul yellul te jaaduwul kenn du mbugale safara du ko do boroom safara te mooy yàlla waaw mu ne imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne waxtalafa salafu fi tahriq lil kuffar haal harb mooy liñ doon wax sànq xam nga bi mu tuddee ne imaamul Bukhari yi mu tuddee ni lii moom dafa leeral àtte bi ndax ndax dalil bi dafa leer ci moom euh, mu ne loolu mooy ci bërëbu imaam al-Hafiz Hajar ne bu dee ne nekkul dañuy xare yéefee yi foo xamante ne mënuñoo def dara lu dul def leen noonu ngir noot leen mooy taal leen loolu nag laale ne woon loolu sax ñëpp dañ cee àndul loolu lay wax ni mu ne waqad ixtalafa mu ne wute na de waaw <laughs> waaw daal dina ñuy wute mooy boroom xam-xam yi lay wax rahmatullah alayhim waxtalafa salafu way dawlu yu baax yi fi tahriq fi tahriq al kuffar xaalal xarb mooy taal yéefir yi jamono joo xam ne jamonoy xeex la est ce que loolu mën naa nekk mu ne fa kariha zalika Umar wa ibn Abbas wa ghayruhuma mutlaqan sawa'un kaana zalika bi sababi kufrin aw fi haali muqatilatin aw kaana qisaasan mu ne ki nga xam ne da koo tere catégoriquement Seydina Omar radiyallahu anhu ak Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhuma ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ci lu ñu doyal moo xam la ko waral mooy ay yéeféer la ñuy xareel wala boog mooy dañuy xare ñoom jamono koy nit ku nekk yéefér wala boog jamono ñuy xare ak ñoom wala mu moom waa ji rey kenn taal kenn léegi est-ce que dañ koy taal moom parce que mbir mi yëpp mu même bu dee lool ñoom dañ koo tere aw kaana xisaasan amuñ droit même bu dee rey ni nit taal ko bu boobaa kenn du ko reyee noonu dañ koy reyee yeneen yi nga xam ne noonu la ñuy reyee ku rey nit waaye kenn du ko taal mu ne wa ajazahu aliyun waaye kantaa nag sayyidina ali ibn abi talib dane lool kay mën wa Xaalid ibn al-Walid ak Seydina al Xaalid ibn al-Walid eh, Abu Sulaymaan rahimahullah radiyallahu anhum eh, wa radiyallahu anhuma wa ghayruhuma ñu dul ñoom ñaar voilà mu ne wa qaala al-Muhallab al-imaam al-Muhallab nee na rahimahullah laysa haadha an-nahyu ala at-tahriim bal ala sabiil at-tawaadu' waaw mu ne wa yadullu ala jawaazi at-tahriim fi'lu sahaaba mu ne Muhallam nee na al imaam rahimahullah nekkul ci këre gi yeneen saa saam tere loo xamante ne day wane ne daa xaram mais loolu wax nañ la loolu loolu lay wane kay dafa xaram kay waaye <laughs> bal li am ci ba des mooy ci yoonu mooy ak wàcc sa bopp rek la waaw mooy wàcc boppam te li koy wane mooy le fait lenn saxaaba yi daal di koy euh, ne loolu mën a nekk la mais loolu du wax na nag wuute bi léegi léegi nag. Euh, parce que euh, xam nga Seydina Ali radiyallahu anhu même loolu imaam kii naan da ko ne loolu mën na nekk mooy gaa yi ne woon yàlla la ko wax <laughs> ci ci yenn xeetu siit yi ëppal yi am mais dafa am ñoo xam ne ay da ay ay ay ay ay darakaat la na ñoo xam ne ñoo gën a tàppër la ko léegi nag gaa <laughs> ña ci ginoon a tàppar la ko nag ñoom la doon taal mooy ña nga xam ne ba pare eh, di naan yàlla laaj ay yooyu mu leen di taal ba ñenn ñi naan lii ñenn naan lii mooy wane ne mooy yàlla moo tax mu man ñoo taal ndax kenn du buggalee ci mbugalum yi safara ko dul yàlla te lii mooy wane ne mooy yàlla ba ibn ibn abbas doon wax naa ali nag ne ko ah yeneen saa salo nag da doon tere kii ko wax da doon wax ne kenn amul droit taal eh, mooy buggale ci safara yàlla voilà kon loolu mënoo ne saxaaba yi wax na lu Seydina Omar da ko doon tere ci luñ joyal voilà kon mooy wute na léegi muy wax beneen affaire boo xamante ni mooy eh, <laughs> moom al-Muhallab ke ne loolu day wane loolu mën naa ne mun a waqat samala nabi sallallahu alayhi wasallam a'yun al-uraniyyin bil hadid al-muhammad mu ne sallallahu alayhi wasallam mooy gaay uraniyyu yi <laughs> waaw kalak gaayoo yi nga xam ne dañoo ñëw Medina ne day yoon fekk am dëgg xërëxal lañ tëral quoi benn plan benn piège bu bon ñoom daal dañoo ñëw ne tuum nañu mais bon manoon na nekk sax ne dëggu nañ au début mais bon comme comme dina ngelaw la fa ne woon ne boo fa miinul dem nga feebar gars yi ñëw nag bon mal du pays jàppale nga feebar yooyu saa saa nag ne leen léegi boole leen ak sàmmkatam bi ñu dem ci àll ba mu ne leen da di dem foofu ngeen nekk fa quelques jours après. yéen dee leen naan rek ci soow mi soowu gëléem yi la leen di ratal boole leen ak mbéewalam ak sawu gëléem bi euh, loolu dina leen insha allah di ngeen wér léegi biñ ko defee ñu wér au lieu ñu sant yàlla ah loo jëkkal yoneen saa saam ak kim leen booleel ni ñu def mooy ñu daal di jàpp sàmm bi jiital gëléem yi yóbbu jàpp sàmm bi daal di koy rey te rey ñu ko rey dañ koo kii jël ay ràbb yuñ tàngal ba mu tàng jël ñu bët na bët yi waaw ba pare daal di koy yeew foofu pendre ko daal di jël giléem yi daw xabaar bi daal di jot yoneen saa salaam midi ñëw Medina ci bëccëg yoneen saa salaam ne nañ leen daw dabi leen ñu dab leen ñu def leen comme ñoom ni ñu def waaja léegi nag loolu lay wax noonu <laughs> léegi te loolu daa bokk ak lii ñooñu kenn lakkulee na mu ne waqad xarraqa te lakkoon na Abu Bakr al-Bughaan bin naar bi hadrati saxaaba gaa yu beew ya Abu Bakr lakkoon na leen ci jamonoy saxaaba yi radiyallaahu anhu wa harraqa Xaalid ibn al-Waliid bin naar naasan min ahli ridda Seydina Xaalid ibn al-Waliid am na ñoom lakkoon ca jamonoy ridda mu ne loolu kon yii day wane ne loolu euh, du luñ xaraamal waaw mu ne wa aksaru al-Madina li ëpp ci borom xam-xamu Medina yi ala saakini afdalu salaatu wa salaam yujiizuuna tahriiq al-husuun wal maraakib ala al mu ne lii qaalahu euh, kii euh, bon imaam al nag moom moo wax li mu ne qaalahu an-Nawawi wal Awzaa'i mu ne te li ëpp ci boroom xam-xamu Medina yi dañ ko doon ne loolu mën naa nekk taal bu dee tata yi nga xam ne euh, muy citadelle ak yi nga xam ne mooy ay fort forteresse voilà yi nga xam ne xare moo am yéefare ne fa di sonal jullit ñi lool te ñoom kefee ci des ñu loolu mën naa nekk bu boobaa ak yi nga xam ne mooy seen waruwaay yi ñu war mooy yoo xam ay bato walla yu mel noonu ah, jamonoy xare ah, léegi ah, léegi nag mu ne lool imaam an-Nawawi ak al imaam al Awzaa'i rahmatullah alayhi sa faqih Shaam ñoom ñoo ko wax mu ne waaye wa qaala ibn al-Munayyir wa ghayruhu laa hujjata fi ma zakara fi ma dhukira lil jawaaz mu ne waaye yow dara liñ fi tudd yéen naan ñii defoon nañ lii lii loolu dara la amul benn lay que loolu lu mën a nekk la waaw li anna qissatal uraniyin moom al muhallab nettali boobu mu nettali gaa yi ñëwoon Medina bënnoon bëtu waay e, e, sàmm bi ñooñ seenum nettali loolu dañ leen a fay liñ defoon waaw te lool benn lool la wala boobu mu nekk loo xamante ne li romb bu dee ne da koo dugal ci mbugale sawara loolu li nga saa a wax loolu nasaxal na ko mooy abrogé na ko mu ne quant possi le fait que lenn ci saxaaba yi defoon ko loolu bu ko ñenn ñi defee ñeneen ñi dañ koo tere comme li ñu la wax sànq Seydina Omar Seydina Ibn Abbaas la nañ wax radiyallahu anhu loolu jaaduwul kenn du ko def voilà te loolu moo dëppook li xadiis bi wax <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu léegi. Hmm? mu ne kanta tata yooyu ñu naan boroom xam-xamu Medina yi dañ ko possible bu dee ñu ne loolu daa c'est c'est loolu c'est pas c'est pas ci luñ joyal wa qissatu al-husun wal marakib muqayyada bi darura ila dhalika idha ta'ayyana tariqan lidh-dhafari bil aduw waaw wa man qayyadu bi an la yakuna ma'ahum nisa wala sibyan kama taqaddam mu kenn manu koo joyal bu dee tata yooyu ñuy wax forteresse yi ak yi nga xam ne ñooy bateau yeeg waruwaay yi yu yéefir loolu dañ koo tënk bu dee ne lool lor a ko waral mooy amul beneen pexe buñ mën a def ngir déjjati leen lu loolu ngir teg leen ngir ngir ngir ngir fay seenwu lor mu ne te lool sax am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne non non loolu à condition que amul ay jigéen ci seen biir wala ay xale bu ci amee kenn du ko def voilà léegi mu ne kanta xadiis bii moom bi ñu nekk nii loolu moom li ci feeñ mooy loolu dafa xaraam te loolu mooy dëgg sax looloo tax imaam Nawawi indi ko fii te de toute façon buggale safara boobu loolu dafa xaraam voilà waaw mu ngi noonu mu ngi noonu léegi mu ne waqad ixtalaf waqad waqad ixtulifa fi madhabi Malik fi asli masala mu ne mas'ala bii nañu gis ci mazhabu imaamu Malik Malik yi seen mazhab wuti nañ ci rahmatullah alayhim ci cosaanu mas'ala bi voilà ak tamit wa fil qisaas fi naar koo xam ne dafa lakk nit est-ce moom dañ koy lakk wala déet loolu wute la voilà kon loolu en tout cas mu ngi noonu loolu daal li gën a dëgër mooy ne loolu lu ñu tere la waaw loolu moom lu ñu tere la ci mbugale safara wallahu ta'ala a'lam waaye it xadiis bi am na leneen yuñ ci mën a jànge mooy nit mën na def ijtihaad après ba mu defee ijtihaad mooy joxe avis ci na boo xam ne il est habilité à joxe avis laata ñuy def avis boobu mu soppi ko ndax gis na leneen moo gën a dëgër comme fi yeneen saa sam daf leen a digal ne leen def leen laata ñuy def mu ne leen déedéet loolu dañ ci jàngale mooy jamono bi charia bi ci loolu ñu bokkatuñu ci atte bii ñuy wax bokkuñu mooy ab atte boo xam ne charia yeneen saa sam wala alxuraan dana def leen laata ñu koy def ñu nasaxal ko ñu abrogé ko loolu ñun amatul ci ñun voilà wallahu taala alam ak tamit imam al-hafiz mu ne dañ ciy jàng tamit istihbabu dhikri dalil inda al li raf'i al mu ne tamit dañ ciy sopp dañ ciy jàng sopp tegtal boo joxe ab ab atte leen maa leen ko dugaloon boo leen ko def lu tax mu ne ndax jaaduwul kenn di mbugale safara ku dul yàlla loolu mooy dalil bi voilà mooy boroom xam-xam it daa war di tàmbal ay taalibeem loolu mais c'est pas systématique parce que tamit am na nit ñoo xam ne tamit côté dañ ci ëppal quoi lépp loo wax ñu ne ana dalil bi ana dalil bi ana dalil mais am na ñoo xam ne soxlawuñ dalil ah waaw am na ñoo xam ne li ñu soxla mooy nga wax leen lii tax lii daan déet waaw te léeg-léeg tamit circonstances yi ci boppam du la ko may parce que waxtu wi daa xat manoo fi nekk di étaler wu te nit ñi dañoo war a xam lii mu leer sinon. Euh, lool du man a nekk wala mu am masala yu bari yu ñu laaj yoo xamante ni cinq minutes nga am bu ci nekk boo mooy quinze secondes nga ci war a man a toll léegi gars yi bëgg la yow nawet bi nan nga mën a naan ay dalil wala ñoom kii nanga loolu man na ne da ñëw ne lii ah waaw masal kanta masala sàngam loolu dafa xaraam tegtal yi leer na ci alquran boo ko bëgg ci lu gën a yaatu nangam ak nangam beneen bi ci tegu nangam loolu dagan na parce que nangam ak ci lu gàttan ah, ngay def noonu bam jeex mais manoo toog foofu naan ay dalil bi lii la di étalé wu ak ñoo xamante ne soxlawuñu ko mais nag bu dee ñoo xam ne sa ay sàkkukatu xam-xam lañ wala koo xam ne même du sàkkukatu xam-xam ne daa bëgg a xam lu tax bu boobaa nga ko ne ko lii moo tax bu ko defee mu mën a dellu tamit euh, ci la mu laaj ak li lan moo waral àtte bi muy lu ñu war a def wala luñ mën da ñàkk def wallahu taala alam waaw ak li ñu doon wax mooy que mooy yow boo defee loo xamante ne dañ la cee war a teg peine ça ne veut pas dire que yàgg na léegi yow dañ lay bàyyi quoi c'est pas grave moom laa lu la ne Abbaar lim defoon mu yàggal ak jamono ji nga xam ne boobu Seydina Abu Hurayra ñëwagul sax mi ala sakin abdol sar sam ak lii nga xam ne sariya bi ñu leen digaloon ñu dem moom ci la woon wallahu ta'ala a'lam waaw mu ne lii dañ ci jànge ne li nga xamante ne mooy euh, tere guñ tere ñuy ray yenn rab yi ci di leen taal voilà comme yoo xam ne ci suuf la ñuy nekk ngi ñëw taal fa ngir rey leen yooyu dañ koy dañ koo xaraamal voilà waaw kon loolu tamit lu am am solo la waaw te tamit mu ne dañ ci jàng imaam al-Hafiz sunnati bi sunna wa huwa mooy sunna boo xam ne day ñëw abrogé benn sunna mu ne loolu ñépp ci dëppoo voilà mu ne bokk na tamit mooy liñ ciy jànge mooy possibilité kiy tukki daal di dem ñi nga xam ne ay kilifa wala ñoo xam ne ay xam-xam daal di leen tàggu bala ñoo dem ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkkam parce que fii Seydina Abu Hurayra nee na bañ naree bay waaj a dem dañoo ñëw geneen saasam di ko tàggu léegi nag ci lañu dem déedéet bu leen defati loolu bu leen ko def wallahu ta'ala a'lam paa bu leen ñëwati di tàggu non mooy li ma leen waxoon ne def leen ko gaa yooyu ñoom xabaar ñooñ bu leen ko def ndax loolu jaaduwul borom bi kese moo mën a def loolu wallahu taala alam léegi nag mu am euh, kon daal euh, ci gàttal loolu mooy li jëmoon ci suñu hadis bi bon hadis bi ci tegu xaw nañu niroo waaye boobu dañuy baa bii di ñëw te mooy mujj bi muy xadiisu Mawlana ibnu Mas'ud waaw boobu it nga xam ne dafa am sax lëkkaaleem ak buntu ba ñu génn xam nga lii nii yëpp ci la waaw mooy am nahyu an ta'dibil abdi bugal ab jaam wan dabba mar ak yooyu euh, xaraamal gu ñu xaraamal ku leen di bugal leen bokk na ci ci bii binnaar voilà xadiis bi ci tegul nañ ko gis foofu côté xam nga bii nit la woon ay nit lañ mais nag bii di ñëw nañ gis ñoo xam ne ay naaru kii rek waa ay picc yoo xamante ne ci beneen affaire euh, wallahu taala alam waxoon nañ ko fi mais ci lu ñu brossé woon la insha allah mooy dernier hadith bi ci chapitre deux cent quatre-vingt-trois wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala